أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتسلم بها إلى يوم القيامة. yéen a ngi nga xam ne ci lañ jublu mooy téere yàlla ñi nga xam ne moom la wàcce ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di ñu woo jëm ci yoonu texe la tudd wala qur'an am na juróom fukki ci ak ñanant yëpp dana ñëw ci biir téere bi waaye yaari ci dañu gën a siiw mooy alquran ak furqaan qur'an ñu ci xar ko ci farqu ji ak safale ndax xam-xam yëpp li ñu bari bari yépp ci ñaari baat yooyu rek lay dellu jamu ak farqu jaam xolam war naa booloo ba du beesoo lenn lu dul yàlla gannaaw loolu war naa teqale yàlla mbindéef yi pour def li ko yàlla digal bayi li ko yàlla tere moo tax de turu alquran yi gën a siiw di ñëw di ci xaru bi firi jamoo di ñëw di furqaan baye ci farqu bi nga xam ne mooy firi ak tasalale alquran nag mooy téere bi nga xam ne juumam juum la bu dox suñu digganteel suñu ba ñun ci loxol yàlla mu màgg ma benn cat bi ñun suñu loxol ñun daani rek lépp loo ne moom lañu yàlla y digal wax na ko ci téere bi lépp lum ñuy tere wax na ko ci téere bi lépp lum ñuy fayee ci buñ defee lam diglee wax nañu ko ci téere bi lépp lu muy fayee ña bañ a def lam diglee ña def lam tere wax na ko ci téere bi rek bayiwul dara ku ko xatee daal jubal nga ku ci jàpp xaw nga ci yoonu njub nekk li nañu xabaar yi ñu jëppoon ak xate ci diggante ak li nga xam ne mooy dikk ci gannaaw bu dina jeexee lépp alquran jural la ko téere la boo xam ne ñu ngi mel leetar la boo xam ne buura bi moo ko bind jëm ci ñëpp de téere la bon boo xam ne ku nekk war na koo dégg de ñi nga xam ne dégg nañu waxe arab suñ ko jàngee danañ dégg lu bari ci téere bi nama ku dégg waxu arab war ngaa bëree bañ ñett ko ci sa làkk de mu ngi mel ni chefu gouvernement fu mu bindoon tey leesar ci làkk woo xam ne dégguloo ko doo nelaw mukk te gisoo ko ko mën a jàng ba mu jàngal la ko ba nga xam li ca nekk bii nag moom la yàlla bind jëm ci bépp jaam war na ku war naa déglu li nga xam ne moom la làmboo de fànn bu nekk am na xaddu xaddu fànn bi nga xam ne moom lañ jublu nag mooy xam-xam boo xam ne ci la ñuy xamee maanaam waxu yàlla ji te na ko yonent ci firee woon ak raasixuuna fil ilmi luñ ko firee ñu alquran kenn sañ koo firi ci sa pexe koo firi ci xel yonent la yàlla ci yonent bi la ko yàlla wàcce woon moom la sant ne na ko bidalal ñëpp yonent firi na ko la ca tegu saawee firi nañ ko raasixuuna fil ilmi ñu jiitu woon ñoom it firi nañ ko ñett yi la ko ñooñu firee woon loolu rek mooy firi alquran waaye kenn sañ nga firi alquran ci sa pexem bopp ci firi alquran ci sa pexem na nga wàcc sa sa place ci wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam nag ne liñ jëkkoon noonu ko firee woon moo tax ñu jàng xam-xam ba mën a dégg waxi arab ndax téere yi yu jëkk yëpp yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñeneen ci juróom fukki téere ñu ngi ko wàcce ci Siisa ñett fukki téere ñu ngi ko wàcce ci Idris wàcce nañ fukki téere ci Ibrahim wàcce fukki téere ci Muusa lu jëkk Tawreet téeméeri yaamo ñu wàcce la Tawreet ak Linjiil ak Zabuur ak Furqaan muy téeméeri téere ak ñeneen téere mboolem téere yooyu yëpp li ci nekkoon yàlla boole na ko ci ñenante yi mboolem nekkoon ci ñenante yi yàlla boole na ko ci benn bi benn bi mooy Alxuraan benn bi li ci nekk yëpp kat yàlla boole na ko ci saaru njëkk yi nga xam ne mooy faatihatul kitaab bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee léegi insha allah kon nag fànn boobu xam lu ko mooy li gën a war parce que nag mooy fànn yi gën a tedd ci fànn xam-xam ndax xam-xam bu nekk dara nga am ñu ngi aju ca la muy xamle alquran nag ak firim alquran jëm yàlla jërë ñuy xam ne te jëm yàlla jëm moo gën lu nekk moo tax ñu gën lu nekk tey waa xateem farlu kifaaya la war na am waaw ku mën a firi alxuraan waaw ba mu dégg ko su fekkee ni xamut ci réew ñëpp bokk nañ bakkaat su fekkee am na kenn ku ko mën waaw wàcc nañu ko def def fardu waaw kifaaya la def ku ko tëral mooy yonent bi ak raasi ko rafetal mi jàpp waaye mi ngi bàyyi ko ci wax yaaram jëf ya lakk yaaram yi tam nga xam ne waaw ñooñu ñooñu jiitoon ci lañu xam ne ci biir la alxuraan loo xam ne muhkam la ak la ne waaw loo xam ne mu xam la ñaari xaaj la loo xam ne dafa leer nañ ba nga xam ne képp ku dégg yaa xam rek boo ko déggee daal di xam lu mu wax lu ci xul wala ahadun kooku moom soxla wu firilu ku ku dégg wala ahadun rek da nga xam lu mu tekki xam ne dafa ne rek wu jàng waaw loo xam nag ne bu mu déggee yaaram bu baax man koo xam mooy li gën a bëri ci laay ak loo xam nag ne soxla na nga xam fànn yëpp xam waaw naw waaw xam balaxa waaw ak badeo waa fa ko mën a xam de ak wax yaaram jëf ya ak seen léeb ak seen way waaw nga soog a mën a xam laa yi ci def lenn la nag moom lënt la nga xam ne kenn xamu ko lu mooy raasixuuna fil ilmi lenn ko lu mooy ne nga xam ne moom lañ leen di bëgg a firi moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ci boo xam ne jàng na alquran lépp lu mu wattu ci alquran rek lu mën a day noonu la këram bi kowee ca aljanna dañ loo wax ci alxuraan rek laay joo jàngal rek iskale iskale bu ne da ngay diggante ci leen asamaan laay rek yéeg iskale loo wax ci alxuraan rek foofu la fa kowee ay tëddiyam boo wattu jërë bi yëpp jam ca kër ga gën a kowee na ne ku jàng alxuraan benn xaraf yàlla dana la ci bindal ci fukki yiw yiw bu nekk mu war faa dina lu ci biitam faral la ca fukki te waxuma ne alif laam miim xaraf la déedéet damaa wax ne alif la laam xaraf la miim xaraf la ñett fukki yu la ngoog waaw xaar yoo xam ne ñett ñetti xaraf la ngoog bu ci nekk ñu dina la ko fukki yu muy ñett fukki dana nag loo gën a jàng alquran alquran bi ko ci yonent bi ci diidab ñaar fukki waxat ndax ñu ko yónnee ci Makka mu sax ca Makka fukki at ak ñett di leen xoo gëmuñu mu soog a génn gàddaay dem Madina ne am fa fukki at alxuraan jeex ñaar fukki at ak ñett la am di wàcc ci xeer yi di yónnent yi génn àddina juróom ñanant ci kaan bay na leen ci saaba yi ñoo xam ne ku ci nekk wattu na alxuraan lépp ñu bëri ci saaba yi nag ñi wattu nañ benn xaaj ñi wattu nañ ku ko xaaj ñetti xaaj benn bi Omar ibn Xattaab Baqara ak Ali Imran la mu taloon yéen ci génn guddaa dina waaye jiitam yi ma xamoon yëpp daf leen a soxla ñu kontaan ci ñaari saar yooyu mu wattu gannaaw ga bëri na ba wattu alquran lépp Seydina Ali jot doon a wattu alquran ci dundam yonent ndax jihaad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ñaar dina te gën a juróom benn weer gënu waaw ba wattu alquran su ko génn rek rek waaw alquran jëlee képp koo xam ne jàng nga ko lépp loo ci jàngu mu jàng alxuraan bu ne baa araf bu jëkk ci téere bi ñu baal ko moom doom bi baal ndeyam ak baayam baal sëriñ bi koy jàngal baal ndeyam ak baayam ci araf bu jëkk wa boo nag loo xam su tegee araf yu bëri ay yu bëri saa yu bëri loo xam nag soo xamee wattu na alxuraan su wattu alxuraan nag dana rammu juróom-ñaar fukki ci kër baayam ñu war a dem safara ak juróom-ñaar fukki ci kër ndeyam ñu war a dem safara léegi bi nag bu ñu wax nga ne nii sëriñ tàmbali a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim a'uuzu dana ma muslu a'uuzu dana ma yéedu a'uuzu billaahi ci yàlla mina shaytaani ci shaytaani ar-rajiim maa ngi muslu yàlla maa ngi muslu ci yàlla mu màgg mu musal ma ci shaytaani kuñ dàq ci de ñu ñu tumati ci ñu tàmbalee boobu baa téere bi ku bëgg a dugg ci téere buur nanguram mën a day doo sañ ñëw mukk dal di dugg laa bu dëgg diisoo bañ leen a duggal soo bëggee jàng alxuraan nag mel na ni yaa ngi bëgg a dugg ci téye wax ak yàlla moo tax doo ko sañ lu may ba laaj ndigal fëgg buntam yàlla laaj ko ndigal ci dugg ci téyam nag mooy baatab a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yonent na ne ñu ngi a lu waxee jëlee ko ca al ah, jëlee ko ca xàllu wajal lawil mahfuus mu jëlee ko ca rabbuna safi wa a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yàtt yi tëgg ñëw na ci alquran a'uuzu billaahi samil aliim mina shaytaani rajiim a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa samil aliim waaye tëgg gi gën a yëpp waaw moom la ñuy mooy a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim rek moom la yàlla wax ne waaw idaa qara'ta alquran fasta'idh billaahi billaahi mina shaytaani rajiim rek mooy maa ngi mucc ci ci seytaane suñ dàq ci booyam wax onze billahi mina seytaane rajim nag xay xay àddina ñetti xaaj la xay ne ñu ngi ci sa diine daf lay déefarloo nga xam ne dafay waral nga taxee di ëllëg ci àllaaxira ak xay woo xam ne ci sa yaram lay wàcc ak xay ci diine soo koy seet amul dayo xay yoo xam ne ci diine lay dellu te doo gëm yàlla na mu waree wala jëf yoo xam ne jëfi mooy yàlla la nga xam ne dafa lay lor ci sa diine amul dayoo bëri da dem na dayoo ay yi dellu ci yaram ñu ci feebar ak lompoñ lépp moom it aw na am dayoo ay woo xam nag ne di ci sa diine di ci sa yaram nit la yàlla may ci àddina nag dara ci doom ak xalal lépp lu la jox loolu itam ay mën na caawàcc yooyu ay soo koy amul dayo képp ki wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim nag war ngaa teewlu ne yaa ngi musu yàlla ci mboolem xeeti xay yi xay wuy lor sa diine xay wuy lor sa yaram ak xay woo xam ne dafay lor ñépp lu la yàlla jox de benn taalibe mas na la xas dem ci xuraasaana di sakku xam-xam ba am fa hadis yu bari di dem ci fóode di jàng ba wattu ñeneen ci jinne hadis ci moom sabu ko nag ne maa ngi ñibbi mu ne ma wax la nag baax boo xam ne moo ëpp njëriñ boo mu ne ko loolu lan mu ne ko ndax seytaane am na ci seen réew mu ne ko waaw mu ne ko ndax dana leen di jax-jaxal mu ne waaw mu ne ko fren seytaane jax mu ne ko ñu jañ ko mu ne guddil fee mu ne ko ñu koo jañ mu ne ko mënu leen loolu mu ne ko seytaane bu la jax-jaxalee mën la ko jañal sa bopp melal ni gan guddi gi ci xajab borom kër ga baaw ko bëgg koo song su bëggee mucc ca xaj ba dafay làqu ca borom kër ga borom kër ga moom su jaajëf xajam waa mu xam fu muy yem waaye soo bëggee songo xaj ba mën gaañ la wala mu xott say malaan de waa saytaane yi sa xajam yàlla su la jax jaxalee bul jëkki di jënanteeg moom laqul ci boromam rek nee a'uuzu billaahi mina saytaani rajiim kon yàlla dox ba digganteeg moom de jax jaxali saytaane nag laaj lañ ko Sayyidina di dugg néeg bu dara ne ko dégg xol boo xam dugg di jax jaxal rek kooku yàlla la ndax ci gëmul yàlla saytaane amul ci moom soxla ñu gëmul yàlla ñooñu saytaane pare na ci ñoom ba noppi ñu gëm yàlla kay ñooñu lay jéem a xeexal pour yàqal leen tax na ba képp ku yam jax-jaxal ci sa xol wala ngay jamal ci say jaamu yàlla rek na nga xam ne waaw ku gëm yàlla nga rek yonent bi mas naa génn di dem ci jàkkaam fekk Iblis taxaw ci buntu ba mu ne ko noonu ak yàlla mi looy def ci sama yoon wi mu ne ko yàlla ma yebal pour nga laaj ma mu ne ko ma laaj la ne ko lu tax ngay tere sama sama xeet lu tax tere nga di lu tax nga di leen tere dem ci julli mbooloo mu ne ko suñu jëlee jëm ci jullit mbooloo damay xob sàngar woo daf may togg ba ma ñor du ma ñëw mukk fee tasaaro wuñ bokk nañu di jëlee dem mu ne ko lu tax waaw nga leen waaw xaay koor mu ne ko su koor ñëwee dañ may seen seen suma dootuma génn ci kaso ba ba weeru koor di dee waaw moo tax waaw moo tax ma bañ koor mu ne ko lu tax nga di leen xaay sarax mu ne ko suñu bëggee génne sarax dañu sab fii teg ko sama bopp di ma fii waaw pour mu bañ a dox diggante nit daal sarax suñu bëgg a joxe bépp sarax tey dugg ca loxo miskin ma ñu soog a teg ci ci ci sama yaram mu ne ko lu tere nga di lu tax nga di leen tere jàng alxuraan mu ne ko suñ toogee damay seey ba mel boo xam ne dañ ko seeyal ci safara waaw fee ñu ngi jàng alxuraan rek ci loolu laa nekk ba ba nga xam ne ñu ngi jàng nañ bari nañ jàng alxuraan rek mu ko maa ngi lay laaj waaw ana koo gën a bëgg ci nit ñi mu ne ko nit ku nay kooku daal moom su ma ko xamee dañ koy daldi fab rek muy saytaane buur la ci ñun waaw kooku moom duñ jéematee put ci moom dara moom dañ koy fab rek muy tali ci ñun nit ku boole nay waa ak kër ak añaan ak réew mi kooku moom saytaane ci boppam la saytaane sottal na ci moom moom ama si billaahi mi ne saytaane rajo billaahi allahu alam la ca màggab yàlla mi nga xam ne mooy war ci xam te moo doylu wani lépp lu dut moom te ku dut moom la jëm ndax waaw dafa nekkoon ci téye yàlla ba ñu dàq ko soril ko dafa nekkoon ci aljanna ñu dàq ko soril ko raj nii mooy kuñ dàq mooy ci jàmm waaw naka la xale dikke si ci téere bi de a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim jumla jooju mooy bopp téere bi sooratu faatihaatul kitaab bi saaru faatiha téere bi ci danañu téere bi faatihaatul kitaab ndax moom la yàlla jëkk a wàcce wala moom la yàlla jëkk a bind ci lawil mahfuuz faatiha téere bi turam la danañ ko wax itam ummul quraan ak ummul kitaabi ndax mooy ndey alquraan danañ ko wax sabal masaani juróom yaari tagg yàlla yi wala juróom yaari ñaareel yi ndax faatiha juróom yaari aaya la lu tax ñu tuddee ko sabal masaani yépp dañoo nidoo da ngay wax bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin rahmaani rahiim ne maliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim baam yëpp dañ leen a wala li nga xam ne dañ koy baamu ci julli gu nekk wala dafa wàcc ñaari yoon Faatiha moo jëkk a wàcc wàcc na ca Makka wàcc na ca Medina itam ba nga xam ne dañ koy war a julli ndax julli mën dañu ci mooy moo tax waaw ñu tuddee ko sabon masaani ñu ko itam sant ji jurum koom ndax yonent na ne yàlla jox na ma saaroo xam ne am koom la mën ko jële ci gannaaw xaras waaw danañ ko tuddee asaasi ji jurum fondement danañ ko tuddee ci saaw ji jurum saafara ndax yonent na saafara na ci jëpp jàngoro lu mooy saam saam nag moo di dee dee moom amul jàngoro koo pootu dee kooku moom amul docteur amul ñaan kenn mënu koo faj waaye jëpp feebar yoo xam ne du feebari dee faateetul kitaab mën na ko asan loolu Faatimatu doon yonent dafa xoppoon bay ragal ne dana dee Jibril wàcc fekk yonent ngi jàq lool mu ne ko loolu yow mu ne ko asan dafa xopp mu ne ko seetal saar yoo xam ne arafu faale ku ci nga tafli ko ci ndox waaw rek ñu fal ko ci saar yi alquran yëpp di faatiha xarafu faale ku ci mu daal di jàng fa faatiha taf li ko ci ndox ñu sange ko xasan mu mel ni dañ ko xeewoon te xëy ko moo tax yonent ne saafara na ci jëpp jàngoro lu may ci dee dee moom amul jàngoro ci danañ ko itam ruqayatu ji si mocc ndax lugg la ci jaan ku jaan matt daal waaw soo jàngee faatiha waaw soo jàngee faatiha ci moom jaan ja saaba yonent yi dañ mas a dikki wàcc ci jann gàdd fekk buur ba waaw ñu ñaan ko reer ne ko na leen mu bañ leen a ganale te guddi ko bañ ragal ne dana dee ñu ñëw ci saaba yonent yi ne leen ndax kenn ci yéen amul lu jaan kenn waaye ne man de am naa lu gëb jaan ñu ne ko ñëwal lu bi buur bi mu ne ah ñun dañ leen a ñaan reer ngeen bañ kon nag may duma ko lugg lu may ko tax ngeen ma fayee de ñu jox ko gëgëb gàtt mooy téeméeri gàtt mu jàng faatiha tax li ko rek jaan ja wàcce gàtt yi nag du ma ko sañ a jëriñoo lu way ma dem ci yonent ba xam li ma def sañ naa toom déet ba mu ñëwee natt li ko yonent yonent ne ko maa ngi de ka anaaru xayatun ndax xamuloo ne faate lugg la ci jaan ne ko séddoo séddoo leen ko yaa ngi nga ànd toon te defal ma ci cët ñu séddoo ko noonu mu xam ne loolu waaw loolu leew na ko moo tax faate danañ ko tuddee way tam ruqayatu danañ ko tuddee waaqiyatu la ko musal jaam waaw ci mbugalam jam bameel de danañ ko tuddee kaafiyatu kaafiyatu ji ji aji képp koo xam ne gëm nga yàlla wattu nga faatihatul kitaab am nga la doy de ci biir islam de yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku yàlla may nga gëm yàlla wattu faatihatul kitaab nga defe ne yàlla may na benn jaam lu gën lam la may kon màggal nga lu yàlla xeeb te xeeb nga it lu yàlla màggal de moo tax ñu tudde ko kaafiyati ci jiri aju doy téere bi doy na waaw pour pour lépp doy na pour àddina doy na pour àllaaxira moom faatee téere bi juróom ñaari aaya la nag bismillahi rahmaani rahim itam fànn yëpp wax nañ ci li tax ñu tàmbalee téere yàlla bi bismillahi rahmaani rahim li tax ñu tàmbalee ko arafu baa bañ ko tàmbalee lii ñi ne moo gën a màgg ndax baa dafa suufeel boppam torox bi yàlla na ne ku toroxal boppam man ma yëkkati ko ku boppam itam ma toroxal ko baa mi nga xam ne moo suufeel boppam nag moo tax ñu def ko muy bopp téere ne mooy sanga téere te baa itam dafa am jiite baa maanaam li ngeen dafa wax bii ci man la nekk lépp lu nekk bii ci man lay nekk lépp lu fa nekk moo tax ñu ne baa ci xaq jaam bi ñu ngi ni ci waa ci xaq borom bi. Sayyidina Ali ibn Abi Talib na ne su ma neexoon ma diital juróom-ñett ci ci gëlëm ci xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci kamm ci ron baa rek. gis ñu gis ñu bàyyi ko gis ñu gis ñu yëkkati ko ci mandarga bismillahi fas buur arrahmaani ka daaji xewal yi laa nekk ci àdduna arrahimi ka daaji xewal bi daa gaa laakaral tàmbali nañ baa jar bu jar ci yàlla yi tàmbali wuñ bismillahi dañoo tàmbali bismillahi yonent ne lépp mu am solo te tàmbali wuñ ko bismillahi rahmaani rahim lu dagg lu jàddee la lu ñàkk barke la lépp lu jaam bi daal war na koo tàmbalee bismillaahi loolu moo tax yàlla tàmbalee téere bismillaahi ngir jàngal ñu ñun ñu ko soxla bismillaahi fa su nga wax sama ci tuddi ci lu góor lu ci lu ñu xasaf lu loolu nag way naaw xuute nañ ci def yoona nañ ci yàlla kooku yoona nañ bismillaahi de bu fekkee ni ci yàlla la bés yoona wax te mooy nga ne bisimilah dana ma jàng ci turu yàlla su fekkee ni da ngay lekk boole bisimilah maanaam aakulu bisimilah maa ngi lekk ci turu yàlla day dugg ci sa kër boole bisimilah maanaam maa ngi dugg sama kër ci turu yàlla sooy xaddu bisimilah seen yaa ngi xare ci lépp seen yaa ngi xare ko xare ci jëf bi nga xam ne moom la jaam bi jëf lépp looy def nag na nga tàmbalee bisimilah sooy war sa daawa neel bisimilah sooy wàcc neel bisimilah tey dugg sa kër nee bismilaay tey génn nee bismilaay sooy taal sa lamp nee bismilaay soo koy fay nee bismilaay sooy lekk nee bismilaay sooy naan nee bismilaay sooy hoddu nee bismilaay sooy hoddu soo jigi sa kodaay nee bismilaay tey sëy nee bismilaay soo defee loolu saytaane doo am cët ci sa dara ci la yàlla jox am na jaam boo xam ne dafa nekkoon lépp lu muy def rek ne bismilaay moromam jaamam lépp lu muy def du wax bismilaay seen yaari saytaane ay gisante saytaane seen si ñu ci suura suur de day bajje seen si lapp lapp lapp lapp bay bëgg a dee mu ne ko yow la la jot mu ne ko man maa ngi nekk ak waa yoo xam ne du sàggan nit li muy def rek ne bismilaay su suy dugg ci këram ne bismilaay ma def ca biti du ma sañ a dugg waaw suy lekk ne bismilaay du ma mën a lekk ak moom mu lekk wàcc ma suy naan ne bismilaay amul dara lu muy def daal te waxut bismilaay moo tax amu ci moom benn cër moo ma tax a yooyu nii kenn ka ne ko man man sama waa ji du wax bismilaay mukk moo tax bu ci gërëm ma dugg ànd ak moom buy lekk ma lekk ak moom buy naan ma naan ak moom buy sol yére ma bokk koog moom buy dem ci jabaram ma bokk koog moom moo tax ma day nii moo tax ne waaw lépp lu jaam di wax def rek dina wax bismilaay bismilaay ci jaam daal doy na walis bépp mbuus doy na walis waaw gépp gàndaay ismu mi ngi bàyyi ko ci sumu ji jiri yëkkatiku wala mi ngi ngi bàyyi ko ci sumu te loolu lañ jërëm basri mi na waaw kon ci yàlla yi ay xalam lañ waaye du ay xalamaat waa su fekkee nag ñu ne mi ngi bàyyi ko ci sama tijji ci mandarga waaw loolu mooy njëram mutasila mais ci yàlla yi ay mandarga rek lañ ci yàlla foofu la ñun sunna ak ñun mutasila wuute xaat ñun sunna fas nañ ne yàlla a dañ di tudd mboolem tuddam yi meloo mboolem meloom yi ñun mutasila nag waaw ñoom dañoo réer ñu ne yàlla amutoon tudd ba mu fàtte duñ mbir yi amutoon melo duñ fàtte mbir yi nag ko ci njubóo bi jeexee mu delloo di góor xam ci góor xam melo waaw ñett yooyu waaw ismu ñu ngi ko jëlee ci sama bi ci ci di mandarga di yàlla yi nag ay xaaj lañ ci di yoo xam ne ci di jëmm ji lañ ak di yoo xam di melo di jëf yi di jëmm ji ñooy ci li yaatu asmaa yi ñooy ci nga allah al quddus al xaq yu demee noonu ci di yoo xam ne ñoo ci des dafa yërëm waaw ñu tuddee ko yërmande ja xaaliqu dafa bind ñu tuddee ko lam bu rabbu dafa moom ñu tuddee ko moomeel ga maliku dafay buur waaw ñu tuddee ko nguur ga yooyu tuddi ay melo lañu ak tuddi martaba mel ni ku nekk ci la nga xam ne mooy tuddi cosaanam kooku mooy turam am na yeneen tudd nag yoo xam ne ay dara jaam ko jox ak kilatéyam mën nañ laa tuddee ba ci la toog sax mën naa mën naa nekk sa tur ba nga toogee borom kër gi mën naa nekk say daraja la ñuy wane waaw tudd yàlla yi noonu la mel tudd boppam yi nga xam nag ne moom mooy tuddam dëgg dëgg dëgg kooku moo di allah wute nañ ci ñu ne li tudd la tudd la woo xam ne waaw wuñ wuñ sant la du luñ xare ci benn baat ne déedéet mi ngi xare mi ngi xare ci baat li gën a wéet mooy xarewut ci benn baat waaw alam la rek te moo gën di alam ci alam yi ci suñ si booy gannaaw bu mu dee muy sigre ci aljana ñu ne ko lu la yóbbu aljana mu ne li ma wax ci naaw ne allahu moo gën di alam ci mboolem alam yi len loolu koy yóbbu aljana am na ñoo nag ñu xara ci ah, aliha waaw jijiri gëlëm na ndax xol yëpp gëlëm nañ sama gam ga xam na ñu ne ñu ngi bàyyi ko waaw ci laaha xam na ñu ne ñu ngi bàyyi ko ci waliha jijiri nani koy na mu ndax xol yëpp nani koy nañ waaw ngëp topp ko yooyu yëpp wax ñi nga na ne dafay wane ne dañ koo xare ci baat yëpp di li yëpp li yëpp mooy ne ci la muy xarut allah alam la war ji la da doy na wali ji ji moom soxla na jëm ci moom mooy def waaw te du jeex mukk ak xamam xamuta tambaliku xamut jenn jamono joo xam ne yàlla mas na fee ñàkk nekk ak mu jëm xamuta jeex séntu jenn jamono ñu faagee yàlla na jamono ji mu ñàkkee am na jamono ji mu séntu mu ñàkk moo tax dara mën da doon yàlla waaw lu mooy moom moomu rek te lépp loo nag moo la ko gën a jege te bët yi duñ ko gis kooku mooy ki nga ne moom lañ war a jaamu laahu moomu rahmaani mooy aju xéwal mbindaa fu mu nëbb jaadum yaa rahmatu yërmande lay firi yërmande sewa xol ngir ñëwee ci ci ci loolu gaaree mën naa sàkku nga jox ko xéwal soo yërëmee miskin bee sa xol sew loolu dana tax nga nga jox ko xéwal de képp tudd nag boo xam ne jomb na ci yàlla suñ ko yàlla na nga seet rek xam na njël benn xam na mujj njël benn nga jomb na ci yàlla waaye mujj ga dana dagan ci yàlla de sewa xol jomb na ci yàlla ndax yàlla xamul sax xol waaye joxe teewal nag waaw kooku moom yàlla mën na koo melloo de moo tax de arrahmaanu duñ ko firee aji yërëm yërëm jomb na ci yàlla duñ koy firee aji teewee waaw aji joxe teewal de te doot moom rahmaan ndax jaam yëpp lay jox yërmande ci àddina am kët yee kaa kenn du ko moy da tax mu dog yërmandeem ci yow kenn du ko topp da tax mu yokk sa yërmande ñëpp la yemale fii ci àddina mooy rahmaanu dunya mbindeef yëpp moo leen di yërëm waa alaaxira nag ca lay fayee ñi nga xam ne ñoo ko doon topp waaye fii ci àddina moom xam ne wut kenn ak kenn ci koy topp ak ci koy moy ak ci ko gëm ak ci ko weddi yëpp yee xéewal nañu àddina yi ñoom jaamee ci xam yàlla bind na téeméeri yërmande juróom ñeneen ci ko juróom ñeneen ci yëpp ma ngi ko denc kenn la indi ci àddina lépp loo gis ci xéewali àddina ba àddina sosoo ba léegi ci ba benn xaaj boobu rek la bàyyeekoo ci yërmaane léegi ci leen bi ñu ci seen bopp di yërëmante te wàcc di yërëm doomam te daa ba sax yëkk ci tànkam di dëgg doomam jële waaw daf ko yërëm benn xaajam yërmaane bi di ñëw ci àddina nag su àddina jeexee yàlla fab ko teg ko ca juróom-ñeneen fukk ak juróom-ñeneen fukk yam dencoon muy téeméer yu mat mu jagle ko nag ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon yàlla ñu ci yàlla boole bu keroog nag topp yàlla fayam di soog a ñëw waaye fii ci àdduna moom àdduna moom ñëpp a ko bokk ñeenti buura masa moom àdduna ba mu daj amul frontière ñaar ñu jullit lañ ñaar ñu yéefar lañ ñaari jullit yi mooy Suleymaan ibnu Daawuda ak Zulqarnayni ñaari yéefar yi waaw moo di Namruud ak Buxtinasar de su fekkoon ni ku ko topp rek lay jox àdduna waaw kon Namruud mi nga xam ne dafa weddi bay xoote yàlla waaw kon yàlla du ko jox moom àdduna yëpp de xam ne wax nañ ci xaw ma guddi naam de naw yi wax nañ waaw jumla ji ndax kubra la waaw xaju waaya jaar ji ndax fin la waaw wala lisin la lañ tasrif wax nañ ci waaw rahim rahmaan mu ngi bàyyi ko ci rahima waaw rahimu ji ci room waaw ci lañ ci lañ ko xare yonent na ne sol yàlla wax na ne waaw ak jagañaale waaw maa ko xare ci waaw sama baatab sama tur ci rahmaan ku jokk sa ku jokk maanaam ku jokk ak bopp jokk la de ku dog waaw yàlla ci boppam waaw moo lay dogal boppam de fukki xaraf la ak juróom-ñaant li sirru ci loolu bëkk ne ci safara fukki la ñëw juróom-ñaant naka la xala ñëw te saaru mu des ci jaxale aati fa taatara ci jàng fukki xaraf yi de juróom-ñaant juróom-ñaant téeméer fukki bëkk ne yéene juróom-ñaant kenn du la ca a yóbbu safara de bismillahi rahmaani rahim mas naa wopp bopp boo xam ne daf ko bëgg a rey docteur yi faj faj li ko leen ci jamono Seydina Omar ibn Khattab mu bind Seydina Omar ne ko ndax amuloo garab bopp bu métti Seydina Omar yónnee ko mbaxana bu ko tegee ci bopp rek mu tedd saa yu mbaxana may tegee ko rek mu dellu fa mu newoon waaw fatti mbaxana ma ñu ko fekk bismillahir rahmanir rahim la Omar bind waaw dugal ko ci biir bu ko tegee ci boppam rek mu wér saa yu mu ko suñee rek waaw mu feebar ba dellu si aat bismillahi rahmaani rahim <clears throat> yenante ci yàlla ci nekk allahu bismillahi rahmaani rahim yett ci yi yàlla tudd na boppam ñetti junne tur junne malaayika yi rek a ko xam junne yonent yi rek a ko xam benn junne bi ñetti téeméeri tur ñu ci tawreet ñetti téeméeri tur ñu ci lindiin ñetti téeméeri tur waaw ñu ngi ci sabóor de téeméeri tur ñu ci def ñu ngi ñëw na ci alquran juróom-ñeneen fukki tur ak juróom-ñeneen fa yëpp ñëw na ci alquran ak benn biñ nëbb mu matali ko téeméer ko tudd te yàlla lañ koy waxee te genn yàlla ji la su la neexee nga ne allah su la neexee waaw moom la ñuy fakk fakk lu de xamuñ ko bismillahi rahmaani rahim mbóot yu bëree ngi ci ci li mag ñooñ maxrib ci néeg ñaar téeméer ak ñaar fukk lañ ak ñaar fukk ak juróom benn ci li mag ñooñ penku juróom ñett téeméer juróom ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar mooy sirru boobu nga xam ne képp ku am xaajo jàng ko bismillahi rahmaani rahim yàlla fay xaajo ja dafa suñ juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ñaar amul xaaju jum bañ nag te tur nga xam ne ñooñu la saar dañu ko liggéey tur wu benn soxla rek nga ca mën a liggéey lu mooy basmala kooku moom di xamee ne mooy caabi mboolem téere yi moo tax moom mën nga caa ñaan waaw mboolem xaajo yi de lim bu ndaw ba nag juróom benn fukk ak juróom benn la muy sirru bu yéemu dajeeg tudd Allah ki nga juróom benn fukk la waa ak ak juróom benn arafi saa nii nag fukk ak juróom ñenant lay yonent na ne géñ naa ci yàlla ne dégg naa ci jibril mu ne géñ naa ci yàlla màgg ma dégg naa ci israfil mu ne géñ naa ci yàlla dégg naa ci yàlla mu ne yàlla na ne géñ naa ci sama màgg ak sama karaaga nekk jàng bismillahi rahmaani rahim jokkale ko faatihatul kitaab ci benn na ko noppi yi seede leen ne baal naa ko mboole mi bakkatam nangul naa ko mboole mi xiwam te woowa duma ko lakk mukk te danaa ko danaa ko xarfe aljana danaa ko musal ci mbugal danaa ko loo bés ba nga xamee ne ñëpp jàq na moo tax ba képp ci jàng faatihatul kitaab waaw gën na nga jëkk nga wax bismillahir rahmanir rahim ci bopp bi ci baat boobu ndax ci bokku ci ci alquran la bokk am bokku ci bu nekk nit mën naa génn ca wuute ba lu muy boobu bu fekkee ni ci alxuraan la bokk ci génne bu fekkee bokk ci ku ko ci boole xéefar nga waaye li wét mooy su nga xam ne ne la ci faatiha ca saaru nam bi kooku kon bokkam ci alxuraan moom amul werante ndax nag xaaj la ci saar wu nekk am déedéet loolu lañu wute laaya la ci téere bi ñu di ko teg bopp saar yi pour di ko xam ne fu saar dale ak fu saar xem ci faatiha la bokkam bokkut ci faatiha kooku yi wute nañ ci wute bu bari ndax xadis ya wax ne ci jàng faatihatul kitaab ak ci jàng saaru alhamdulillahi rabbil alamina loolu na dàqoonte wut ak ne bismillahi rahmaani rahim ca bokk alhamdulillahi rabbil alamina ci du saar rek la laaj nañ yonent ne ko bismillahi rahmaani rahim lu mu doon ñu ne tudd la ci tudd yàlla yi te kat ma xamal leen lenn dara doxu diggante ak tudd yàlla wu mag yi ñu la bëggat lu may ni dox diggante weex weex ak bët ak ñun ñun la loolu la bismillahi rahmaani rahim jege bismillahi aarif yi ne yëpp di yëngatu bëgg koo xam dara doxu seen diggante lu mooy di dox diggante weex weex ab bët ak ñun ñun ba bismillahir rahmanir rahim ci fatihatul kitab ndax ca la bokk ndax bokku ca ña wax bokku ca ñu ngi laaye sakraar bi nga xam ne mooy ñëw ne rahmanir rahim su fekkoon bismillahir rahmanir rahim ci fatiha bokk ñu daldi baamu rahmanir léegi ci laay di ci jëkk waaye fekk na fatihatul kitab moom noonu la tëddee baat yëpp tam baatam yëpp dañ ko ñaareel ba ba ni mu jeexe bismillahi rahmaani alhamdu yàlla ne wax ma ne wax leen ma yéen jaami ne alhamdu xaaju cant yenant bi laa ji nak la ñaal yàlla xooloo lañ ci nattale wax leen ne cant ñaal yàlla de yàlla man rabbil alamin kay aji kay aji moom jaami de yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yëpp alam bi yàlla tabbina ci baat amul mufrat ci baatam alam ci boppam jamono alamiina nag dañ ko jamoxaat jamono bu sakkari ngir mu bala xaal li yàlla am ci alam nag kenn xamul dayoom yàlla am na fukki alam ak juróom-ñett yoo xam ne àddina alaaxira benn la ca yàlla na ci mbindeef junne alam yoo xam ne juróom benn junne yëpp ñu juróom-ñaar mu ne ay mbindeefam la ay doomu aadama lañu mu ne xamuñ sax ne yàlla bind na aadama iblis am na fa mu ne xamuñ sax ne yàlla bind na iblis li gën a bëri ci mbéy mi ci géej gi la ko yàlla denc am na jën yoo xam ne rëy nañoo rëy rëy rëy de suñ ko tegoon fii bët mën na xool fa mu ñam am na jën yu tuuta tuuta tuut ba suñ ko tegoon fii bët mënu koo gis ngir tuutam waaye li lay woon bëri ci mbéy mi ci géej mooy Suleymaan ibnu Daawuda di ko yàlla joxe àddina yëpp mu moom suuf lépp amut frontière moom jur gi moom njaaxale moom janaaw moom jinne yi saytaane yi toog na gis googu mu ne yàlla léegi daal dama bëgg nga farale maa ko mbindee man ma di leen jox ration mu ne ko mënuloo ko mu ne mu ne mënuloo ko mu ne weer mu ne mënuloo ko benn mu ne mënuloo ko mu ne ko malal leen boog benn taabal mu ne ko ay ca defal dana ci néeg seytaane lépp lu mu yëngu bu kenn liggéeyee fi léegi yeneen ci weer lu may pare ñam rek ñu di pare di pare di pare ba nga ne dañ lalee ñam ya dem na ci téeméeri farfaq ak ñaar fukki farfaq farfaq bu ne ñetti kilomètre ñu daal koy taabal ba mu fees mu ne ah yàlla xebalal say mbindeef na ay ci biir géej gi rek ñoom mar lépp ne ko lekk bët te tey yow lañ ma féetale ana ñaari xaaj yu ci def man daal tey jii ma féetee gis nga daal daal ci indi nga laa yàlla Souleymane xam ne yàlla rek a mën a gàddu ay mbindeefam loolu moo la wan sëriñ bi ñu ci liggéey ak liggéey bi liggéey am ci yoo xam ne seen yaay àgg na foofu ñoom ñëpp nag yàllaa leen moom moo tax de wax leen ne sant ñaan la yàlla mi nga xam ne moom moom mbindeef yooyu rek alhamdu juróomi xaraf la ci li ñu war ci def juróomi julli la. boo waxee baatam alhamdu dana dana dana ci am yoolab ci julli julli alhamdulilah juróom ñetti xaraf la daraja aljanna juróom ñetti daraja la soo alhamdulilah daañu la tànnaloo juróom ñetti daraja yooyu bu la dem dëkk alhamdu nag sant yàlla ñaari xaaj la mën nañ koo sant ngir ne la yu lamboo mën nañ koo sant yëpp xéewal yu bëri yi nga xam ne moo moom la maye de yëpp yëpp cant yàlla meloon na ko ci jëmmam ba noppi lépp looy gërëmee yàlla la ko defal kon kooku nga war a sant moo tax jaam bu nekk war na saa yu nekk muy wax alhamdulillahi rabbil alamin cant nag ñaari xaaj la cant ak mutlaq ak cant ak muqayyad malik saa yi dañ ko malik na ne cant ak mutlaq moo gën te alhamdulillahi rek bañ ko wax ci dara saa yi ne cant ak muqayyad moo gën ndax moom rek a ñëw ci alxuraan boo gis alhamdulilah ci alxuraan alhamdulilah lazi lañ koy teg alhamdulilah lazi hadana li hasa alhamdulilah lazi xalaqa alhamdulilah lazi asaba anal hasana alhamdulilah lazi sabaqana wa'dahu dem ci alxuraan yëpp dañ ko tënk ci xéewal ndax ñu ne bon nag boobu gën Malik ne mutlaq moo gën xam nga ku ci gën a xam yàlla waaye rabbil alamin sax sant na cant gi xaar sant ñaan yàlla lu tax mooy rabbil alamin ci téere bi ñu ko tàmbalee fatiha fatiha ci kitaab nee naa leen téere yàlla yi wàcce yëpp da boole ko ci alquran alquran it boole nañ ko ci fatiha ci kitaab fatiha juróomi turu yàlla moo ci wàcc wax na lillahi laahoo ngóob bi turu yàlla wax na rabbil alamin rabbee ngóob bi turu yàlla wax na rahmaani mu turu yàlla rahim mu turu yàlla mu ne maliki yawmi diin maliki di tudd juróomi tur yooyu wàcc ci alxuraan ñooy cosaan ci donc lislaam juróom de donc lislaam juróom laa ilaha illallahu moo ci jëkk laa ilaha illallahu allahu rek la tekki ñaareel ba moo di julli juróom julli juróom rab ko tekkale rab di lu muy aji yar aji xéenal ci yar la fi ko yéenal ba mu baax loolu la julli yi jaam bi jaam boo xam ne xëy wattu ay julleen julli yar lislaam ba mu yéen ñu teg rahmaani rahmaani la ci yërmaane foofu la koor génne yërëm ji nga yërëmoon nit ki nii di ko soxla yërëm yërmaane ji jëm na ci yow da ne yaa ngi mosal sa bopp ci nit ki nii di mos nga xool ba mos nga tuuti nga téye ndax nga gën a mën a yërëm nit ki looloo tax ñu wax rëy mi aji yërëm lay firi foofu la asaka jóge yërëm jóge yërëm nit ki moom moo tax nga fas xaaj ci sa alal jox ko bali ci yow mi diini foofu la aj bàyyi ko de ndax wóorab tey jëm yàlla ba mu fa nga jaam yëpp ñu jëm ci benn pàcc li ñu niroog ba yàlla waaye jaam yëpp ñu dem yaa ñu ba ca Makka de faatihatul kitaab alxuraan juróom ñu leen ci fànn xam-xam ci nekk lépp lu ci faatihatul kitaab alxuraan benn ngay jàng laaya laaya yu di tagg yàlla am na laaya yoo xam ne dañuy tagg borom bi bu baax muy saxal tawhid wala muy saxal yërmandeem tële di tële yërmandeem wala muy sëkku wala muy indi sariatu xatte wala muy indi xaqiqatu baatin wala ñaan wala waade te tey ñu jëkk ña ak waade fànne alquran yëpp noonu la day daa yi indi lii rek indi laa ma dana muy takk yàlla wala mu di ko wéetal wala muy gën a yërmande wala muy tëkku wala muy yoonal wala muy indi xaqiqa wala muy ñaan alayhim xitaan go xayril maxdubi alayhim wala daalliin waade ngo ñu façon jàng ci kaam bi yëpp saaru gàtt yi indi nañu ko tax yàlla ne wax leen ma ne alhamdu xaj cënan cant yonent billahi yàlla rabbil alamin kay aji moom bi arrahmani kay aji xewal minaaw no jaat yaa rey ni kay aji xewal bi daa ci alaxira maliki yawmi diini kay buur ab bisab pay fa yàlla mi nga xam ne tencam yàlla moom rek ay doon buur te gisa jum yàlla rek ay buur waaye ci yàddina waxtu wu ne yàlla ci samp ay buur réew mu ne am na buur bu koy àtte di koy jëm yàlla nag bañ fang yëpp yàlla ne li ma ne mulkul yawm kan la nguur ñaal tey kenn du tontu mu ne kuy pour tey kenn du tontu ya tey nguur ñaal na yàlla rek bon nga xamee ne mooy buur bët du waaye nag bët du set am nañu bokk ak moom ci nguur woowu mu jànge boppam bés ba nga xam ne kenn du xëccoo moom nguur mooy seen jëm mu ne maliki yow mi diini kay buurab dafa xeebare ñëw ci di la jaam war a ragale meram yàlla de meram gann buur rek ci àddina mën naa indi musiba moo xam ne ñëpp danañ ci jot geer yi am ci àddina yëpp gann buur ay mer rek daal geer fekk la ci am ci toftale ci musiba dem meram buur bi nga xam ne mooy buur ab buur yëpp de yàlla ñu yàlla musal ci meram buur nag dëgg dëgg mooy yàlla buur bu ne itam daf laa jox melo ci meloom rek moo tax yonent ne ñett kenn du leen xoyofal lu mooy naate borom xam-xam ak buur bu jub ak mag ndax ñooñu ku ci ne yàlla daf ko xodd na la ci meloom buur yàllaay buur ku da buur rek yàlla la jox meloom nga màggal ko ngir loola borom xam-xam yàlla rek ay borom xam-xam ku am xam-xam moo la xodd na la ci meloom mag itam yàlla rek ay mag ku dund ba di mag yàlla la jox melaw mag woowu moo tax de ñett ñi yonent ne naa fekk rek a leen di xeexal te ma ne mag ndaw bu teralee mag nit atam ya yàlla dana ko dundal ba ca at yooya mu xebal di ko teral bay ko teraanga yooyu ma de di ne jaam bi na téere ne alhamdulilah yàlla ne sama jaam bi tagg na ma rabbil alamin sama jaam bi màggal na ma rahmaani rahim maliki yawmi diini ne sama jaam bi tagg na ma yow laay déglu léegi lépp loo laaj rek ma jox la loolu ñu mel ci ñun naka gëlëm bi way yéram way ko baj sab xolam ba mu ne ko waxal loo bëgg ma jox la ñun yonent na ne yàlla na ne séddale naa faatihatul kitaab sama diggante sama jaam bu ñaari xaaj ba ne alhamdulillahi rabbil alamin mu ne sama jaam bi tagg na ma rabbil alamina rahmaani rahim maliki yawmi diin mu ne sama jaam bi ma tagg na ma mu ne iyaaka yow daal naabudu la ñuy jaamu mu ne lii moom sama diggante sama jaam bi do dox iyaaka yow daal nasta'iinu la ñuy dimbali ko rek tag nga ko ba mu ne laajal loo bëgg ma jox la loo laaj dana indi na yàlla nga jubal ñu traité yoonal mu fokk moo di aju ba mu ne laajal loo bëgg ma may la dañ ko ne ndax loolu lay may tax jaar na yàlla moo tax saar ñu di ko tuddee saaru julli ndax yàlla na ne damaa seetlu julli sama diggante sama jaam bi ñaari xaaj ñaari xaaj bii man la ñaan fii moom la ñaan yéen jën gi yow jaam bi yaa fay takk yàlla nit ki nag yàlla na la laajal loo bëgg ma jox la nga ne yàlla ma jubal yoonu jub da nga julli juróomi julli rakka bu ci ne dañ ci jàng faatiha ay capiteef mooy rek ñaan yàlla mu jubal la ndax jub mooy may jaam noflaay moo koy may teyoon ci jaat bi moo ko koy may ëllëg ci àllaaxira njub ak li ñu ko mën a firee rek mooy tere maqaam bu nekk am na kuy joxe ndigal boo toppee ndigal la rek jub la am na kuy tere boo tere rek jub la topp ndigal bayi tere daal mooy njub moo war diggante wàccutam doomam wàccutam moo war diggante jabar ak jëkkatam moo war diggante partnam buuram moo war diggante jaam ak boromam rek moo war diggante taalib boo xamee ne daal liñ lay digal yaa ngi koy topp rek yaa ngi ci yoonu njub yaaka naabudu yaaka yow yàlla daal naabudu lanuy jaamu ma ci jiital masalam diini ak takk lay jëriñ maanaam duma jaamu kenn lu ma yow loolu la jiital yaaka di jëriñ wa yaaka yow daal nastaxin lanuy dimbandikoo moom it da ngaa takk duma dimbandikoo lu ma yàlla iyyaka na'budu foofu la julli mbooloo génn ci alxuraan bi nga xamee ne mbooloo mi dañoo war a ànd di julli moo tax baatam na'budu jëw ñu tëgg ko ci tëgg ak mbooloo bu fekkoon ku nekk sa julli moom rek kon kay ku nekk iyyaka a'budu lay wax iyyaka na'budu nag moo xam le sariyaatu wa iyyaka nasta'iin itam moo xam le haqiqatu de ñu tëgg zaahir moom dafay gis na nit yi jaamu borom loolu xaasi bëgguñ loolu xaasi nag ñoom lu ñoom mënuñoo jaamu de ñu ngi dimbali ko yàlla rek yàlla leen mën a dimbali ci jaamu bi dañ mën koo jaamu te loolu soriwul yow jaam bi julli nga la ci yàlla de julli balaa mën a wét laab man daa mel ci ndox mën naa bind ndox yàlla sàkk ndox yàlla sàkkuloon ndox jàpp ci jëkk moo lay jëkkata boo jàppee ba noppi di mu mën ci xottu ci ko jox ba nga mën a julli juru koo ko si jóor laaj na la ci kattan kattan loolu xañ bi rek a tax nga mën ko waaye soo lekkutoon doo ko mën di la jox julleel kattan li ba noppi jox la wërsëg nga xam ne ba mën a am kattan loo boo taxawee di julli julli di wét lu mooy ci nga jàng alquran alquran di ko téere téere yàlla la di julli gaage daal di nga gis lekk yàlla def nga xam ne yow defuloo dara doo mën lu mooy rek dellu ne ko yow laa mën yow laa dimbali ko pour mën a def jaamu yàlla indi na yàlla nga jubal nu siraatal yoon al mustaqim wala aji gis di gis nag danañ ko firee ñaare firi ci alquran gis boo xam ne mooy bind njub ci xolof jaam ba kooku yàlla rek ko mën ak njub moo xam ne mooy tegtal jaam bi yoonu njub loolu yonent yi mën a ak ko di moo tax yàlla wax yonent ne ko innaka la tahdi man ahbabta man laa jubal ki nga bëgg abi taalib la gënoon a bëgg abi taalib ko gënoon a bëgg moo ko gën a jariñ waaye dee ci kéefar ba mu nekkee yonent bi yàlla ne ko man laa jubal koo sopp man maa jubal ku ma sopp te mu ne ko innaka la tahdi ila siraatin mustaqim da nga juble jëm ci yoonu jub nga man moom wali wali man ko kóode ji man ko mooy tegtal jaam bi yoonu jub rek bu caawee baax na bu caaw jub yow wàcc nga dimbi jub ca xolab jaam ba rek ko man danañu yàlla jubal ñu ñëpp siraatal lazina yoonu ñaaña anam tax nga aleen nag ma jubal yoonu jub yoonu jub mooy lan mooy yoonu ne xéewa nga ñi nga xam ne yàlla xéewal na leen mën ko firee ca saaru Nisaa yi wax la ñoom inshaa Allah mina nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina ulaa'ika allaziina an'ama Allaahu alayhim mina nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina yonent yi ak dëggalaako ni ak ñi shahid ak jaam yàlla yi yiw yi jaamu yàlla bu yiw mooy bépp jaam boo xam ne meloo na melow yàlla kat ci alquran bi lee dan la jaam sax saalihu la ñooñu ñooñu yàlla jox xéewal ñoom ngay ñaan aw ci seen yoon ñu lay ñaanaloo ci baat bi te ndig mi ngay ñaan ñu lay ñaan yaa ngi ñaan aw yoonu ndig ndigam ñoom ndig ñi nga xam ne xéewal nga leen mooy yonent yi yonent yi kay am na ci yàlla xéewal waaye am na ci ñoo xam ne yàlla natt na leen natt yu métti su ci doon loola jàmm bi dana ragal su noonu siraatal lazina qutiluu siraatal lazina huriquu salaata la ñu naan suuf xaw salaata la ñu naan nit yoo kon nga ragal de te loolu am na ci yoon yu jub am na jaam yoo xam ne dañ leen taalal safara sànni leen ci naka Ibrahim am na jaam yoo xam ne dañ leen a rey nit ci Sakariya ak Yaaya am na ñu yandi waaye it am na ñoo xam ne yàlla daf leen a teewoon rek loolu lañ leen a ñun ñëpp moo tax mu ne ah, yoonu ñoo xam ne teewoon nañ leen yàlla dafa am taaram ak magam yëpp dina ko won jaam bi su ko neexee taar bi nag mooy li nga xam ne moom la jàmm bi ñamee moom la attanu mag ji nag kenn attanu ko moo tax tudd ko foofu kaar bi la tudd waaye li ma wax du yoonu ñu mere ña du yoonu ñu bugal ña alayhim ci ñoom ñu ci aw yahood wala saalina du jaage ngoonu way réer ña de ñu ci nasaara de yàlla na yàlla jubal yoon woo xam ne yàlla ñu jubal na leen te xéewal na leen te bu ñu xawale ci yoonu yahut ñi nga xam ne yàlla mere na leen bu ñaawale ci yoonu nasara ñi nga xam ne ñu bëri dañoo yaakaar yàlla wala Mariama yàlla nga xam ne yàlla rek a yàlla Isa du yàlla Mariam du yàlla yàlla leen sàkk ñoom ñaar ci jaamam bu jigéen la ci jaamam bu góor la su ko neexee mu xalak leen kenn jaman dara daf leen a bindoon gannaaw bu ñu ñàkkoon te yàlla mën da ñàkk dañ doon lekk ka naan kuy nga gaaw waaye fokk nga tojal loolu ku ne xam ne jëkku ci jëm yàlla moo tax ne ñoom ñaar jaam lañ ñu yàlla tànn waaye ay jaam rek lañ nag Mariam lu koor koor jaamam yàlla la ndax yàlla du am doom te moom am doom mooy Isa Isa li muy ci yàlla yàlla rek la ndax na yaay te yàlla du mën a am yaay de ndax boo am yaay yaay nekk sa yaay la mag yàlla moom moo fi nekkoon ba fi dara néew moo fi ne bu lépp jeexee moom rek a mën a doon yàlla mille neuf cent soixante lañ six la ñuy wax ren dat boobu lu mu tekki mooy bi Isa am na fi ay junne junne junne at Isa soog a juddu kon ku doon yàlla ba Isa juddoog Isa ñu koor yëpp jaamam yàlla lay yonent bi yàlla bu yàlla tànn jaram ko ci adduna la